leen mbir mi amul mafhum ndax liy mafhumul xaalib la mooy nit lu ëpp li muy laal mooy awraay boppam moo tax mu ne man massa zakarahu falyatawadda waaye ku laal awraam na jàpp yóp delloo ci nit ki waaye loolu amul mafhum ndax loolu mu ëpp li muy xew mooy ku laal awraay keneen it toj na ne li gën a dëgër mooy ne lii nii ndax mimma amma bil balwa te tamit amul dalil boo xamante ne nii day wane ne ku laal kiiwu awra ku raxas ak bone laal awraam da ngay jàpp euh, kon léegi mu des waa nit ku laal awraay keneen nag xam nga liy xale la mooy nit comme boroom kër gu laal awraay soxnaam walla soxna si laal awraay boroom këram kooku est-ce que loolu awra loolu day toj njàppum déet loolu li gën a dëgër mooy njàppam toj te loolu mooy mazhabu imaam ah, Maalik ak imaam Shaafi'i këne loolu dafa war euh, mu jàppi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loolu nag dañ ko teqantal li tax imaam Maalik ànd ak gëne bu dee gone ndax ku ne wax naa la mimma am na bilil balwa këne daa bari lu muy xew te yu mel noonu day am yoo xam ne dañ ko ci dañ la ci alléger yenn xukm àtte yu bari moo tax yonent bi alayhi salaatu ci wàllu muus mi ndax bu naanee cim ndox day koy sobeelam déet mu ne innama huwa hiya aleykum wat-tawaafaat këne moom dafa bokk ci ñi nga xam ne day wër ci yéen di ñëw ci yéen comme muusee yooyu loolu pour saa bu laalee ndox ñu ne mbir mi ndox mag sobewu na loolu lay mujj lu metti bu ko defee suñu borom allégé loolu def na léegi loolu nekkul loo xam ne day euh, yàq ndox yi itam mimma amma bihil balwa mooy di raxas ay xaleek yooyu di leen toppatoo loolu kon ku laal awraay keneen moom bu dee ci ñu majeur yi moo xam góor gu laal awraay góor walla jigéen gu laal awraay jigéen wala ainsi de suite contraire bi loolu mooy ne kooku jàppam toj na ci li gën a dëgër wallahu taala alam euh, léegi nag mu des we léegi bu dee dafa laal awraam fekk yéere la sol ci kaw dafa am xaayil loolu moom lan moo ci ne mooy ne këne bu dee ne comme ku sol yére laal awraam ci kaw nii loolu dara newu ci ndax loolu kenn du ko tudde laal awra ndax yonent bi alayhi saatu wasalaam ci xadiis bi ñu la sànq bu Seydina Abu Hurayra bi ne ida afda mooy bu nit ki jëlee loxoom yoor ko ila zakarihi da cee ne laysa baynahuma shay'un falyatawadda bu dee ne amul benn luy dox seen diggante mooy amul benn barrière entre loxowaaj ak awra bi mu laal ak awraam bu boobaa na jàpp kon loolu mafhum bi mooy lan mooy ne bu dee ne am na lu nekk seen diggante comme yére wala yoo xam ne day tax laalu ko directement amul contact direct entre loxo bi ak pëy bi loolu du ko toj te loolu mooy li gën a dëgër xadis boobu waxoon nañ ko sànk ne bokk na ci Euh, li nga xam ne mooy tegtalu waa jumhur ñi ne mbir yi day toj njàpp ku laal awraam imaam al bayhaqi eh, eh, soloo na ko imaam ad daaraqutni rahmatullahi alayhima léegi mu des beneen laaj mooy léegi est-ce que euh, euh, ginnaawu nit mooy anus est-ce que anus day yor attey pëy mooy fi nga xam ne fi la dem àll yi génn est-ce que ku ko laal moo ko laal awraama yem loolu euh, dafa am boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne loolu farj la rek dañ ne moom moo moo ci kanama yem dañ ko cee xiyaas que ne benn la ndax jamit dañ leen di woowee farj ñoom ñaar euh, kon pëy kon ñoo yem kon mooy ne ci kaw ku laal ci kaw ci kanam mooy su ak si ginnaaw fii nga xam ne fa la dem àll yi génn loolu benn loolu euh, waxu mooy waxu imaam Maalik ak imaam as-Sawri rahmatullah alayhim loolu nag euh, amaana li imaam as-Shafi'i wax moo gën dëgër que loolu tojul ñàkk que loolu bokkul ak ci kanam ndax ci kanam fen dafa nekk bërëb boo xam ne euh, bànneex dafay fala nit ki amee bànneex bi dina kawe léeg ci li nga xam ne mooy d'habitude te euh, léegi boo nee mais léegi taxawal dañ leen a xiyaas ndax yépp far ji lañ ñu ne non ndax loolu bokkuñu boo ma nee mais bokku nañ ndax ci kanam ay sawak yooyu dañ fay génne te najaasa la mooy sobe la ci ginnaaw tamit sobe dafay jóge comme galawal ak demi àll ñu ne la non ndax laal laal li nga xam ne mooy laal laal sobe loolu tojul njàpp loolu moom ñépp d'accord que ne laal sobe tojul njàpp léegi bu dee ne laal liy génne foofu sax ci ginnaaw boo ko laaloon loolu fekk nga am jàpp loolu tojul sa jàpp da koy raxasi rek ah rawatina nag bu dee da nga laal fu muy génne rek kon loolu insha allah mooy waxu imaam loolu euh, ci ginnaaw bokku ci bokkul ak li ci kanam ci kaw ñu ne laal awra day toj njàpp kon insha allah xam naa euh, masala yooyu comme ça mooy ne jeexal nañu loolu nag dafa bokk ci nawaqidul wudu yi yi nga xam ne ñoom ñooy toj njàpp euh, ci bunt yooyu la ko euh, fuqaha yi di traité ak muhaddisuna yi ci lañ koy indi ci bu ñuy bind ci wàll yooyu seen comme sunan yeeg yooyu ak saxiix yi léegi nag insha allah ñun bu ñu delloo fi nga xam ne kon fi la ñu yemoon muy tabax bi kon gis nañ Talq ibn Ali alxanafi radiallahu taala anhu wa arda li nga xamante ne nii bis boobu noonu la fa doon liggéeyee jaaraale nañ fi jeexal tarjumaam walillaahi alhamdu wal minna ak masala yi nga xam ne euh, euh, ci lañ dugg te kenn taxul ñu dugg ci ku dul moom di ngëneel goo xam ne suñu boroom subhaanahu wa defal na ko xeet wi muy saxaaba yi radiyallahu ni ñu takke woon jàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di ci génne àtte yi yépp nga xam ne daj dafa concerné jullit bu nekk au quotidien ci dundam au quotidien bés bés bu ne da ko concerné moo tax euh, ñu boolewaale ko ci insha allah it comme ni ñu ko fi waxoon waxaat ko fi waxaat ko fi nii lay demee insha allah te waxoon nañ ne phase bi mooy ëpp ay masail insha allahu taala léegi nag ñu ñëw ci fañu jeemoon fañu jeexale woon mooy ne gis nañ briques yi ak yooyu léegi naka naka lañu ko tabaxee jàkka jooju euh, imaam al Bayhaqi rahimahullahu taala dafa solo jële ci xadiis boo xam ne mursal la ndax ci seydina alxasanul basri raximahullahu taala di imaam alxasan ibn yasaar al basri raximahullah dane bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di tabax jàkkaam ji di jàkkaay madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam dane leen fekk mu ngi jàpp di leen dimbali ci liggéey bi comme niñu ko gise woon bokk ci ñi nga xamante ne mooy di jëli birig yi di indi moom seydinaa alxasanul basri mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen doon jàppale wa huwa ma'ahum yatanaawalu labin xatta barra sadru aleyhi salaatu wassalaam da leen doon jàppale di liggéey ñoom ba ni nga xam ne digg ginnaaw gi sax kii dënn bi dafa mujj poussière boo gisee dënn bi poussière bi ne ci moom alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne leen moom alayhi salaatu wassalaam abnuhu arishan ka arishi Muusa mu ne tabax leen ko arish arish mooy loo xam ne lu ñuy keroo loo xam ne da koy def mën a kerlu ci suufam nekk ci suuf mu lay protéger contre soleil bi mais nag ci ay ñax ay niir comme ñax yuñ fa teg ay tàndarma garab yi tàn ay cari garab yoo xam ne ñoo lay protéger mu ne tabax leen ko jàkka ji arishan ke arishi Musa kenn ni nga xamante ne mooy arishi Musa alayhi salaatu wassalaam Ah, Ismaïl ibn Muslim rahimahullah moom mi jëlee xadiis bi ci Seydina Alxasanul Basri nee na ah, ma ne Seydina ah, Alxasanul Basri rahmatullah alayhima mais maa arichu Muusa arichu bi nga wax nii ci biir xadiis bi moom luy loolu arichu Muusa mooy lan alayhi salaatu wassalaam Seydina Anas eh, Seydina Alxasanul Basri rahmatullah alayhi ne ko idaa rafa'a yadayhi balagha al-arish yaani as-saqf moom mu tontu euh, Ismaïl ibn Muslim laaj sëriñam al al-Basri mi wax xadiis bi Seydina al-Hasan euh, wax nañ la mursal la mooy ne àggul ci taabi'i bi la yem mu ne ko arichu Muusa mooy ne bu yëkkatee loxoom mooy tawa ko foo xam ne boo fa taxawee plafond bi boo yëkkatee sa loxo da ngay jot plafond bi as saqf da nga koy laal naka noonu noonu lañ tabaxe woon jàkkaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ne toit bi du jege la woon boo yëkkatee sa sax di ko laal allahu akbar eh, moo tax ñëw na nag ci saxiix yi xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la muy xadis bi ñu gisoon muy xadis seydina anas radiallahu taala bi ñu gisoon ci bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam duggee biir madina ba wax waa banu najjaar saaminooni jaay leen ma seen pàkk bi léegi mu ne biñ koy tabax ñoom euh, saxaaba yi radiallahu taala anhum wa ardaahum mu ne keroog bi ñuy tabax foofu noonu dañoo mu ne fa safu naxla qiblatal masjidi mooy dañoo jël bi ñuy tabax jour boobu tabax bi gis nañ ci brique gis nañ kon fa safu Seydina Anas ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane moom ñoom dañoo jël fa safu nax la dañoo jël kii yi def ko ay rangées mooy garabu tàndarma yi bu ñu leen daggee tronc yi ñu dagg def leen ay ay rangées def leen qiblatan féetale leen qiblatal masjid yi fi nga xam ne moo nekkoon qibla bi jamono yooyu mooy baytul maqdis ndax jamono jii yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu doon julli Jérusalem la doon féete mais pas Makka ndax àtte boobu ñëwagul woon mu ne euh, kon loolu mooy baytul maqdis nga bañ cee jaawale foog ne Makka la déedéet Seyna Anas ba léegi mu ne wa ja'alu idaadatayni idaadatayhi hijaratan nee na kanta bunt bi mooy bunt bi mooy lim ci defoon mooy buntu buntu jàkk ji ñaari côté yi loolu nag xiyaara la woon ay xeer lañ jële woon ci dañ jële foofu daal di ko fay def moo nekk ci diggante ñaari bunt yi mooy ñaari côté bunt yi ci maghazi kii yi euh, imaam ibn Bukayr rahimahullah mu jële ci sëriñam di kan imaam ibn Ishaq imaam ibn Ishaq ne ju'ilat qiblatul masjidi min al-labin gis nañ ne riwaaye imaam anas bii dane lan moom nekk ci saxiixayni këne fa saffu naxla qiblatan ci riwaaye imaam al buxaari yi dane fa saffu naxla qiblatal masjid ñu dal di rangele li nga xam ne mooy garabu trop tàndarma yi def ko fi nga xam ne mooy fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di jublu bi ñuy julli fi ñuy jublu muy temps yooyu Jérusalem nga xam ne moo nekkoon xibla bi euh, moo nekkoon lan lay taxawe mooy taxawe mur yi mooy côté kii bi bi noonu la demee woon léegi ci riwaaye imaam Ibn Isaaq bi moom lan la wax dane côté foofu labin lañ fa defoon mooy ay briques yi am ñu ne ay xeer lañ fa defoon waaye ñëw na ci saxi imaamul Buxaari seydina abdullah ibnu omar radiallahu taala anhu mu ne jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañ ko tabaxe woon jamono bil labin ci brique yooyu nga xam ne ci ban lañ koy defar wa saqfuhu kanta tuwaa bi moom aljarid ci ay Euh, kiiwu tàndarma mooy mooy caru tànd kii xobu tàndarma yi xam nga tàndarma garabu tàndarma euh, da gis kii mooy euh, branche yi ni muy réye noonu xaw a kii yooyu lañ jëloon dajale leen def leen ci kaw mu ne wa amaduhu xashab kanta poto yi poto yi yi téye keno yi yi téye li nga xam ne mooy toit bi an naxlu loolu ci tronc tàndarma la nekkoon euh, kon noonu lañ ko tabaxe woon kantaa dinañ ñëwaat ci côté bi guddaay bi boroom umdatul euh, qaari rahimahullah dafa tudd ci foofu mu ne mbir mi carré la woon mooy carré mooy dafa jàkka ji dafa carré woon murabba la woon mooy ñeenti côté yi ñoo tolloo fi nga xamante ne nii moo féete woon ci kanam mooy xibla bi ba ca ginnaaw xibla bi mooy fi yonent mi alayhi salaatu salaam di taxaw buy julli ba ca kat ba ca gannaaw mu ne mi atu zira boo jëloon cent empan empan nga jël mooy zira sa loxo yi fii boo jëlee ci euh, fi catu baaraam yi boo tàllalee sa loxo ba ci conc bi boo ko tàllalee ba mat cent lu toll noonu la woon ak ci yeneen côté yi mu nekk loo xam ne carré la ba pare ci suuf mooy ne bi ñuy def fondement yi fondation yi ñu def ko waaye nee na bi ñu koy tabax fondation yi xeer la woon bil xijaara ginnaaw gi ñu tabax ko bil labin ci brique yooyu euh, loolu ba pare mu defal ko foofu la yem mu ne wa ja'ala qiblatahu ila quds loolu gisoon nañ ko mooy qibla bi nekk quds muy Jérusalem wa ja'ala lahu thalathata abwaab na ko noon imaam alxaafis toxal na lii euh, rahmatullah alayhi buntu yi nekk ñetti buntu la jàkka ji amoon benn bi nekk ca gannaaw jàkka ji ca gannaaw mooy fi imaam bi taxaw mooy ca kanam ca opposé bi foofu am benn bunt ak beneen bunt boo xam ne moom lañ doon wax baabu rahma muy buntu miséricorde buntu yërmande beneen ñetteel bi nag mooy bunt bi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon dugge bu jóge woon ci néegam yi néegu soxnaam yi aleyhi salaatu wasalaam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi euh, lii benn wax la mu am beneen boo xamante ne nii comme ni nga xamante ne noonu imaam alxaafis daal na koy wax ci alfath imaam az-Zurqaani reprendre ko ci shara bi mu def ci almawaahibul laduniya bu imaam al-Qastallaani raxmatullaahi alal jamii euh, ci wàllu tabax gi ba léegi nan lañu ko tabaxe woon muy xadiis bi nga xamante ne nii moom lañ la waxoon sànq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy sharaa loolu mooy wa banal masjida wa sa wa suqifa bil jarid wa ju'ilat amaduhu xashab xashabun xashabun naxli ñu daldi mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy xadiisu seydina anas bi radiallahu taala anhu ba léegi mu bi ñuy tabax foofu ñu tabax jàkke ji toit bi moom wax nañ la bil jarid la mooy ci ay xobi yi garabu tàndarma yu gudd yooyu lañ ci teg muy arishun ka arishi Musa alayhi salatu wassalam poto yi nekk ci ay bois daa nga waxoon na la naxl denn la moo tax xasabu naxli muy bu boawu garabu tàndaram ah mu ne imaam alxaafid mu ne wa zahiru hada alxadis mooy xadis bi ñu la wax léegi ne fa saf fa safu naxla qiblata al ñu jël euh, tàndarma yi mooy poto garabu tàndarma yi tronc def ko ci fi qibla bi Jérusalem foofu ci jàkka ji côté yooyu noonu ci jàkka ji côté bi jëme noonu mu ne wa zahiru hadha al hadith as-sahih anna binaahu bil labin wa tasqifuhu bil jarid yawma id mu ne li feeñ ci hadith bii nii day wane ne tabax bi nga xam ne moom lañ tabaxe jàkka ji bil labin ci ay briques ndax boo gisee lii lan lay wax mooy ne côté xoolal côté bi nga xam ne moo féete penku bi foofu lañ def lan li nga xamante ne mooy ay ay ay ay kii tronc wu tàndarma mais li ci des bil ladin mooy ne ay brique la ay mur mur bi kon mur la ci en face nag foofu moo am ay tronc tàndarma ay ay banti tàndarma moo nekk ci kanam muy garabu tàndarma yuñ dagg def leen ñu nekk ci côté xibla bi ci xibla bi féete xibla bi Jérusalem mu ne di feeñ ci xadis bi lii lay lool lay wane wa tasqifu kantaan ak mooy ci kaw toit bi plafond bi moom bil jari di ci xobi tàndarma yooyu lañ ko defe que min yow mi is te ni keroog booba la woon jour ba yonenti ba alei saatu salaam te ñu toll ci nii di tabax jàkk ji mu ne waaye warawa Zubayr ibn Bakkaar imaam Zubayr ibn Bakkaar dafa soloo fi axbaaril madina an Anas jële ci Seydina Anas ci téereem boobu muy wax ci xabaaru histoire madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam Seydina Anas ne buniya bana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam masjidahu awwala ma bana wala awwala ma bana bil jarid kën yonent bi alayhi salaatu wassalaam instant bii ñu nekk première fois bi mu tabax jàkkaay jàkkaam ji ci xobi tàndarma yi lañ ko tabaxewoon kanta bi nga xam ne wa innama banaahu bil labin ba'da hijra bi arba'ati bi arba'a sinin bi arba'i sinin kanta le fait da ko tabax bil labin ci li nga xamante ne nii mooy ay brique loolu mu ngi ko def ñeenti at ginnaaw bi ngi bi mu gàddaayee ndax jàkkaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam du benn yoon la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabax am ñu ne comme hadis bii bu Seydina Anas bii bu Seydina Zubayr ibn Bakkar bi que ne ci quatrième année bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo tabaxaat ginnaaw bi mu ko njëkkee tabax am na nag ñu ne mu ko tabax après Xaybar la ko tabaxaat mais ñaari yoon la yonent bi alayhi salaatu wasallam tabax jàkkaat kon hadis bi mu ne lan bu Zubayr na Bakkaar bi mu jële ci seydna Anas radiyallahu ta'ala anhu que tabax bu njëkk bi ci at mu njëkk bi ci ay tàndarma la woon ay xobi tàndarma waaye bi mu koy tabaxaat nag quatre ans après la ko tabax ci ay briques mu ne fa in saxa amkana anna maana awwal ma banaa saqfuhu wa innama banaahu ay tiina wa yu'ayyiduhu ma axrajahu razin an jaafar ibn muhammad annahu buniya walam yultax wa ja'alu xashaba xashabahu wa sawaarihi judu'an wa dallalu bil jarid ila axiril xadiis ba mu dem ba fi muy wax ne wa illaa fa maa fi saxiixi asax wala siyama wa qad ittafaqa alayhi anas wa ibnu umar wa abu sa'id wa ahadithuhum fi sahih mu ne bu dee ne lii nii lu dëgër la mooy riwaaye imaam Zubayr az-Zubayr bii mu jële ci Anas kenn mbir mi bu njëkk ba ci ay tàndarma la woon après quatre ans après la ko tabax ciy birig mu ne bu dee lool de kon kon wax jëm ne maanaa li muy tekki que ne awwala ma banaa premier bi mu ko tabaxoon loolu li mu ci tekk mooy saqfuhu toit bi la bëgg a wax pas li mu tabaxe mur yi mais toit bi muy toiture bi loolu la bëgg a wax muy plafond bi que ne boobu la nekkoon biir jarid comme ni mu ko waxe waaye li am ba des mooy da ko tabax tiinatan bi mu koy tabax lool ci ban la ko tabaxe woon mooy brique yoo xam ne ban la ko defar ca début ba te loolu li koy dëgëral mooy li nga xamante ne moom la Razin solo jële ko ci Jaafar ibn Muhammad këne jële ci Jaafar ibn Muhammad euh, rahmatullah alayhi ala al jamii këne ñoom dañ koo tabax ba pare ñu daal di def ay bant lañ defoon mooy bant yi mooy li nga xam ne moo nekkoon mur yi juzu'an wa dhallalu bil jarid après mooy ne dañ koo def lan tiinatan euh, mooy ne brique la ay ban la woon waaye li nga xam ne mooy poto yi mur yi mu nekk loo xam ne ay ëkk la woon wa dhallalu bil jarid ñu daal di koy def nag toit bi nekk loo xamante ni ci aljarid mooy ci euh, kiiwu tàndarmay xob yi la woon ko mu ne waaye sinon rek euh, euh, euh, li nga xam ne moo nekk ci saxiix bi moo gën a dëgër fuuf que mbir mi labine bi mooy que ne dañ ko defoon ak pierre ak ay brique loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër fuuf rawatina que ne Seydina Anas radiyallahu anhu ni mu ko soloo na ko Seydina Abdullah ibnu Umar solo ak Sayyidatu Aïsha daal di koy soloo noonu naka noonu Abu Sa'id al-Khudri seen xadiis ñoom ñépp mu ngi ci saxiix am na tamit ci riwaay boo xamante ne ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daleen ne ibnu li arishan ka arishi Muusa sumamatin wa xashabaat wa dhillatun ka dhillati Muusa wal amru ajalu min dhalik ñu laaj ko ne ko wama zullatu Muusa mu ne kaana ida qaama asaaba ra'suhu as-saqf ah ci riwaay boo xam ne Muhammad ibn al-Hasan al-Makhzumi moo ko soloo jële ko ci Shahr ibn Hawshab Shahr noo duñ ci dugg ndax dañuy gën a gudd eh, rahmatullah alayhi eh, eh, mu ne rahmatullah alayhi tabi'i la woon euh, mais daal li gën a dëgër mooy ku la voilà euh, ci gàttal mu ne kon yonent mi alayhi salaatu wasalaam dane tawax leen ko lii gisoon nañ ko ci waxu imaam alxasanul basri bi rahmatullah alayhi sànq mu ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam dane tabax leen ko kom muy harish comme saqf muy boo xam day am toit boo xam ne comme bu Seydina Muusa mu ne sumaamaatun mooy ngeen def ci mooy eh, ay comme mbóob comme mbóob mbóob ay herbe lay doon yoo xam ne dañ leen di wowal bañ wow ñu teg leen ci kaw comme ni ñuy defari néegu ñax yi mu ne lu mel noon mooy sumaamaatun wa xashabaat ak ay bant wa zulla ñu ne ko lan mooy la boobu mu ne mooy loo xam ne bu ci taxawee Seyna Muusa comme bu Seyna Muusa bu taxawee bopp bi day laal tuwaa bi euh, rahmatullahi radiyallahu alayhi salaatu wassalaam kon ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne noonu lañu tabaxe euh, jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne noonu lañu ko tabaxe muy loo xam ne bi labin ak ay da gis këni ñu ngi ko tabaxe ci lan ci ay brique waaye ci ak ay garabu tàndarma ba pare toit bi lan la woon euh, garabu tàndarma ay xobi tàndarma mooy li nga xamante ne nii moo ne woon toit bi loolu mooy nekkoon jàkkaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar gis ne li mu wax ne def leen ko comme que arishi Muusa alayhi salaatu wassalaam mooy këni moom alayhi salaatu wassalaam da doon tere ay di puukariwu ci affaire u jàkka jur def ko loo xam ne day fitnaal nit ñi loolu moom defu ko woon te jàkkaam ji noonu la ko euh, euh, tabaxe woon moo tax moom alayhi salaatu wassalaam wax nañ la sànq imaam Abu Sa'id al-Khudri ak ñooñ wax nañ la toit bi moom lan la woon moom ci ay tàndarma la moom nax naxli tàndarma yoo ki xobi tàndarma garabu tàndarma moo tax moom da doon tere li nga xamante ni nii moo jëm ci di taaral bu baax jàkk yooyu moom alayhi salaatu wassalaam da ko doon tere comme ni mu ñëwee ci xadiis yu bari euh, comme ni imaam ibn Xuzayma rahimahullah daldi solo mu ngi ci musnadu Abu Ya'la Abu Qulaaba rahmatullah alayhi taabi'i boobu jële ci Seydina Anas Seydina Anas radiyallahu anhu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ya'ti ala ummati zamaanun yatabaahawna bil masaajid summa laa yu'ammiruunaha illaa qaliila da ko noon imaam Abu Daawud rahimahullah soloo na ko imaam Ibn An-Nasaa'i ak imaam Ibn Hibbaan loo xam ne nag muxtasaran dafa gën a tuuti tënk que lii kon ci musnad imaam Abu Ya'la ak saxiixu Ibn Xuzayma imaam ab e, e, e, Ibn Ya'la soloo na ko imaam Ibn Xuzayma soloo na ko ñoom ñaar ñëpp ñu jële ko ci yoonu. abu qulaaba rahmatullah alayhi seydna anas ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne dina dikk jamono joo xam ne ci sama xeet li muy ummatuhu alayhi salaatu wasalaam jamono joo xam ne dañuy puukari di tabax jàkk ku nekk di jaay ne maa dàq jàkk ñi ci des ku tabax ñu tabax ngir concurrence di concurrence te ñii naan ñun moom suñu tariixa jàkkaama gën a rafet seen tariixa allahu suñu jàkkaay koñ moo dàq jàkkaay ñeneen wala nga dégg mooy jàkk ji gën rëy sur di ko bàkkoo te wallahi jàkka la yoo xam ni lu ñu rëy rëy rëy boo moywul sàppe bu njëkk bi lu xaaja fees ñu koy ñu koy puukarewoo mu ne dina ñëw jamono joo xam ne ci sama xeet jamono joo xam ne dañuy dañuy yatabahawna bil masajid dañuy puukal mooy yatafaaxaruna di ko di góondiwante ku nekk yi góondi sa moroom ci jàkk ji ñu yor yéen xaañu ngeen koo yor oh nga ne ñun moos murid yi jàkk ji ñu yor yéen tiijaan yi xaañu ngeen yor loolu tiwaawoon tiijaan bi ne yéen xam ngeen ne yéen mu yéen murid yi moos jàkk yi ne tiwaawoon xaaju la bokk ak loolu mooy am nañu koy wax ci juhaal yi ak ñoo xamante ne portant waroon nañu am am na ñenn niveau yi mais comme que ay sectaire lañu ñoom ñoom affaire ñoom dañoo sectaire de trop ay fanatique lañu ñoom ci yooyu la ñuy nekk waa ci détails yi te xamuñ ne jàkkaay yonent mi alayhi salaatu wassalaam kaana arishan ka arishi Muusa alayhi salaatu alayhim assalaatu wassalaam mbir la woo xam ne boo taxawoon daanaka tuwaayu boo yëkkatee sa loxo ci xobi tàndaaw mu koy laal loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiis boo doon wax ci wàllu laylatul qadr sayna Abu Sa'id al-Khudri ne maa ngi fàttale yonent bi alayhi salaatu wasalaam jour boobu moom bi mu nettalee ne dafa gis ne te suba ga laylatul qadr yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sujjóot fi muy sujjóot nekk ci ban loolu mooy wane xoolal jàkka jooju ndox mi da doon bugg ci biir ba buñ doon sujjóot léegi yonent bi alayhi salaatu salaam di doon sujjóot ci ban bi allahu akbar kooku de newul naan marbre yi ñu yor mooy dernière yaxaw bi mooy cri bu mujj bi allahu akbar mu ne kon dina dikk ci sama jaam yi jamono joo xam ne yatabaahaw na dañuy puukare di puukare wu bil masaajid di ci seen jàkke yi jàkkaay bàyyi diw waay waay waay xam ne ne jàkkaay jàkkaay jàkkaay Parcelles Assainies gi waaye Nord Foire seen jàkk bokkul ak jàkkaay waay eh, eh, waaye jàkkaay Almadi ji bokkul ak jàkkaay Pikine ji mun a yata ba du xat loolu la def summa te gis nga li ñuy def lool amul kenn koo xam ne ci ñooñu boo seetloo bu ñëwee jàkka lu ñu moom ay demu jàkkaan dañ koy konte summa laa yu am nirunaha ginnaaw bi duñu dundal jàkka yooyu jamais doo leen fa gis mukk dundali lan dundal ko tekkiwul rek di ko tabax déedéet moo tax imaam al-Baghawi ne loolu ak beneen dafa am beneen version dane tashyid loolu euh, dundal jàkka boobu bala ñu ñëw ci lool dindal jàkka yu am miru naa tekkiwul rek di ko tabax mais di ko dundal ci ay salaat yoo fay def di ko dundal di dem ci waxtu yi di fa jàng xam-xamu diine waaye di fa def ay azkar loolu kenn ci ñoom ñooñ di tuukarewu doogu fa gis jumaa ju rëy rëy rëy yoo xam ne presque jumaa événement la événement ñëwee ñu góndi ci ñépp mais presque kenn du fa dem kenn du fa dem ñu néew moo tax mu ne du duñu ko dundal illaa xalilan lu dundu néew Seydina Anas ba léegi jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na laa taquumu saa'atu xatta yatabaaha nnaasu fil masaajid mu ne jële na ci yonent moom de jële na ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne àddina du taxaw alaaxira euh, du taxaw mukk bésub àtte ba bés pénc du taxaw fe lu dul ne bala moo taxaw nit ñi di puukarewu ci benn seen biir jàkke yi di puukarewul lu ñu di def xeet te def def ko ngir puukarewul waaw akbar waaw akbar ku nekk nag na nga sa bopp yow ci noo ci yow yow noo def ak loolu nan nga def ak moom est-ce que dangaa bokk ci ñi nga xamante ni nii ñoom seen jàkke yi moo xam communauté buñ bokk ab tariixa wala ab koñ walla yooyu wala ab association bu am seen jàkk xool leen yéen lan mooy seen yéene ndax bi a'malu binniyat est-ce que bi ngeen koy def lan moo tax ngeen jóg ay nit am nañu nañu am waaw loolu tekkiwul dara sa yéene baaxul déedéet loolu kenn du ko yéenee ndax yéene boobu baaxul Seydina Omar ibn al-Khattab anhu mu ne bi nga xamante ne moom ci la joxe ndigal ci xilaafaam ñuy tabax jàkke ji jàkkaay yonent bi dane akinna joxe ndigal ne akinna naasa min al matar wa iyaaka an tuhammira aw tusaffir fa taftina naas mu ne ñi nga xam ndax dañu dem ba seydna abu bakar radiyallahu anhu comme li hadis bi nekk seydna omar bu seydna abdullah ibn omar nekk ci saxi imaamul buxaari que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu waxoon sànq que ne Euh, euh, euh, jàkka ji noonu la meloon toit bi ci ay ay kii la woon tàndarma xobi tàndarma ginnaaw gi naa Abu Bakar noonu la deme changé wu ci dara Seydina Omar ñëw dal di koy def ci kaw mu daal di koy defaraat toit bi yokk ji tuuti def yokk jàkka ji def ci toit wax ñi ko doon liggéey ne akinna naasa minal matar ne dangay protéger nit ñi ci taw yi ndax jàkka ji doon inondé léegi nag comme que alal am na nañ def loo xam ne jàkka ji dootul inondé ñu defar defar ko toit boo xam ne léegi ci ay xeer lay doon comme loo xam ne comme lu ñu xamee lu ñu plafonné si loo xam ne day tax ndox mi du dugg mu ne nag joxe ndigal ne wa iyaaka ñi ko doon liggéey chef de chantier bi maa ngi lay moytaleku loo ngay lan an tuhammira nga koy tabax ko def ko def ci ay couleur mu xonq aw tusaffira wala mu jaune ndax boo defee lool fa taftina naas bu boobaa kononte kon di nga fitnaal nit ndax bu ñu julleeti seen xel mi ci taar taaru jàkk taaruwaayu jàkk ji lay nekk di xool taaruwaay di di julli di xool sa bopp ci ci ci karo yi ndax leer bu ñu leer di xool kay jaar sa ginnaaw ak ki ne sa wet lan lay xool Allahu akbar te yaa ngi yaa ngi julli mu ne kon nag bul def loolu ndax loolu boo ko defee kat fa taftina naas dangay euh, euh, li nga xamante da ngay fitnaan nit ñi loolu nag boroom xam-xam yi dañoo ànd ci lii ne mbir mi luy la jàkk amuñu droit di ko rafetal yenn taar bi di ko taaral ndax loolu day fitnaan nit ñi te loolu la nga leen saatu saa comme moom euh, euh, euh, an bi jaaniyat benn dafa soloon benn yére yonent mi alayhi salaatu salaam boo xam dafa amoon ay dessin mu pare summi ko ne yóbbul leen ma lii ngeen joxal ma ko Abu Jahm te indil ma an bi yaa an bi jaaniyati Abi Jahm mu yére bu diis lay doon boo xam ne yaa mantu bu diis mu ne boo demee ngeen indil ma boobu ndax kat alhat nii mu ma doon préoccupé yére bi sànq aanifan ci sama julli bi comme ni mu nee sax saxi imaamu muslim rahmatullah alay mais bu dee yonente mi alayhi salaatu wasalaam moo def loolu lan ngay xalaat ci ñun yi mu ne laqad alhatni anifan yére bi dama doon préoccupé sànq euh, kon din dem leen ngeen jox ko Abu Jahm ah léegi nga ne ah ah Abu Jahm moom radiyallahu mais moom yeneen ci maa saar saam dem jox ko yére boo xam ne moom moom bu dee moom ak ki mu doon nee yére bi damaa préoccupé sama julli mu dem jox ko Abu Jahm koo xam ne ab saxaaba boo xam ne du dara newul dara jaam taalibeem mais kooku day gën a fitnaw ñu ne la loolu yeneen ci maa saar saam joxu ko ko ngir mu koy jullee de déedéet comme lam joxo woon lam waxoon Seydina Omar ibn al-Khattab bam ne ko jëndal yére boo xamante ne nii moom ngay sol ci wufuud yi ak àjjuma wan ko kenn ni jaay al otaari dii boobu mu ne ko kaay ne yonent mi alayhi salaatu salaam ciy jëndal yére bii muy jaay yonent mi alayhi salaatu salaam xool yére bi fekk mu doon soie mooy yére bii ku amul benn cër innama yalbasuhu man laa xalaaqa lahu fil aaxira gis sol yére bii mooy koo xam ne amul benn cër al yeneen ci wàllu saabu ñu toog ab diir mu am même tissu bu mel noonu yére bu mel noonu dikkal ko mu yónni mu jël ko am lu mu ci jël may ci Seydina Omar ibn Khattab yónnee ko ko Seydina Omar dañ ko koo indil rek ne ko yeneen mu jëli mu mu def mu def rapport bi. mais bi keroog yére bii la bu mel nii la woon tissu bii la woon mu ne ko amul cër àllaxira moo koy sol ba pare tey bu yónnee ma ko kon loolu mooy boo defee kii bi mooy ne lii ko amul tir alaxara boo koy sol ba pare yow ñu jël yónni la ko loolu lay mel ni mu gise ci ne kon baatu moom daa yàqu de kër moom amul tir alaxara moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko mu gaaw daw bàyyi lépp li muy def daw si ne yonent bi alayhi salaatu salaam waa lii nga ma jox mooy keroog li ma waxoon mooy même yére bi mu ne ko joxuma la ko ngir nga koy solde <laughs> déedéet joxuma la ko ngir la sol après Seydina Omar ibn Khattab yónni ko may ko benn frère bu nekkoon Makka insha allah yooyu masala yi ci jëm loolu jarul ñu ci gën a dugg fii pour wax la ne léegi bu dee ne yéere boobu moom mooy préoccupé li yonent ma la saa wax dëgg kon nan ngay xalaat ci jàkka ji fépp nga naay sal ko orne ko moo tax boroom xam-xam ni ne loolu moom waruñu koo def imaam Abu Hanifa nag rahimahullah dane loolu dina possible mooy rafetal jàkka yi ci kaw benn affaire mooy ne bu dee dañu koo def ngir màggal jàkka ji bu dee màggal jàkka ji jox ko gëdd gin koo kii ndax tamit bu dee ne këru nit ñi dañoo rafet lool jàkka ji mel ni pukkus mel ni ngunu loolu jaarul xam nga ñeneen dañu waxul loolu mais pour euh, pour leeral la moom waxul loolu mu dane rek bu dee ne dañ koo def ngir màggal jàkka ji loolu bu boobaa lu ñuy rafetal bi mën nañ koo def mais da ngay gis ne euh, euh, te tamit mu xaw a niroo li nga xam ne mooy am ci dëkk bi ndax nit ñi am na ñoo xam ne loolu la ñuy joxe gëdd lii moom imaam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ba léegi ci wàllu euh, yooyu yeneen ci wàllu saab saab kon gis nañ saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon tee li nga xam ne loolu la moo tax Seydina Anas di rafetal jàkk yi ka taaral ak puukare gis nañ kon li Seydina Umar ibn al wax yii yépp imaam al indi ko indi na ko ci kitaabu salaa baabu bunyaanil masjid mu ne wa qaala Anas Seydina Anas radiyallahu anhu nee na yatabaahawna biha thumma la yu'ammirunaha illa qalila wa qaala ibnu Abbaasin latuzaxrifunnaha kama zaxrafatil yahuudu wan nasaara Seydina Anas mu ne Seydina Anas nee na loolu wax nañ la xadiis boo xam ne moom bii mooy bu imaam Ibn Xuzayma bi ak imaam Abu Ya'la biñ la wax sànq que ne ñoom que ne dañu koy puukare woo Yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne dégg na kon Seydina Anas ne kon da ngay gis ne xadiis boobu Seydina imaam al Buxaari yi temps da ko. taaliq la mooy muallaq dafa ñëw rek ne Seydina Anas nee na mais am na cosaan wax nañ la sànq kene imaam Abu Ya'la ak imaam Ibn Xuzayma ñoom soloo nañ ko imaam Ibn Xuzayma ci euh, saxiixam jële ci ko ci yoonu Abu Qulaaba ñoom ñaar mu jële ko ci Seydina Anas mu ne kon moom radiyallahu anhu dinañ puukarewu ci jàkka yi te kat duñu ko dundal ci di fa dem di dundal jàkka du tabax rek déedéet mooy ndax jàkk arwaax yi ruux yee koy dundal jaamu yàlla yañ fay def loolu la mu ne katat duñu ko dundal illaa qalila lu dul lu néew imaam abdullah ibn abbas ne la tuzaxrifunnaha kama zaxrafatil yahuudu wan nasaara waat naa ne xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dinañu ko taaralil jàkk di ko taaral di ko rafetal du pare mukk saa bu ñu paree daanaka ñu indiwaat leneen muy gën a taaral wat naa ne dinañu ko taaral kamaa kenn nga xam ne zaxrafatil yahuudu noonu la yahuud yi di rafetale di ornee ka taaral ak nasaara mooy yahuud yi la seen synagogue yi fi ñuy jaamoo seen équivalent seen fi ñuy jaamoo yàlla wan nasaara ak ni nasaraan yi def seen église yi ku dem chapelle Sixtine Rome nga gis ñoom ni ñuy def seen église yi taaral gi mu ne ñu mel noonu gaa yi dinañu ko def wat naa ne xeet wi dinañu ko def allah allah allah wax na dëgg de waxati na dëgg moom Abdullah ibn Abbas eh, rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma yonent mi alayhi salaatu wasalaam wax na ci beneen xadiis ne maa umirtu man moom digaluñ ma bi tashyidil masaajid eh, digaluñ ma ci may yëkkati jàkka yi di leen tabax ñuy kawe di leen rafetal di leen yëkkati rek ñu jëm ci biiwu def lool rek mu ne man digaluñ ma lool déedéet kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy euh, li am ci wàllu jàkk ak ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak taalibee yi saxaaba yi radiyallahu anhu noonu lañ ko doon defe waaye nag de fur et à mesure affaire yi daa changer léegi boo taxawee sax di di weddi di di ñaawu loolu yow ci boppam yaa am problème gars yi dañ lay ŋàññi ni kii daal ñe mooy nag xaw imaginer léegi ñi suñu jamono bés boo teniree discours bi te lii nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale moom la saxaaba yi doon wax mais léegi wax ko léegi këne non non non nga gis benn jàkka joo xam ne lañ fay dépenser ci ay millions ki milliards te pourtant pare na ni tout temps ñu ngi yokk ka def leneen te presque par événement rek par événement lay fees sinon du fees ci biir dara ñu bari duñ fa mais wax leen affaire bi laay dañ naan la da ngay aw wala yow lu ne ñu wax la ko te pourtant nii nii nii la demee woon lii mooy ne waaw mooy jamono la joo xam ne asbaxal maaruufu munkaran wa saaral munkaru maaruufa mooy dafa nekk jamono joo xam ne léegi li nga xam ne moo nekkoon lu baax moo mujj nekk loo xam ne lañuy ñaaw li baaxoon ku ko defati yow lañuy ñaaw ku fi waxati lii moom si sûr que yow lañuy dugg moom toppal ne kii voilà nom d'oiseau bu ne ñu woowee la te pourtant yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam loolu la jàngale boo ma alal amul woon mais bi mu ubbee Makka alal amul woon Hawazin alal gi ñu fa jëlee la fa jëlee ci alal ak ubbi yi mu ubbi après dëkk yu bari alal gi doon ñëw mais pourtant neewul naa naa naa naa jëlaat jàkka ji jàkka ji bi mu ko defaraatee lan moo tax mu defar ko mooy ne toit bi moo dem ba yàpp comme ni ñëwee ci riwaaye yi commencé yàqu mu defaraat ko Seyna Omar Seyna Abu Bakar moom laalu ci dara moom moom yonent mi alayhi salaatu salaam laalul du ko laal Seyna Omar ñëw nit ñi commencé bari mu am lu lum ci yokk ba pare fekk toit bi tamit di seen naka lool te yàgg naa mel noonu muy gën yàqu mu def ko léegi loo xam ne dañ koy tabax ba ndox yi dootul dugg nga gis ni lépp c'est pour protéger ñi nga xam ne ñoo fay julli la mais pas pour def ko ngir puuk réew Seydina Usman radiyallahu anhu ñëw yokk ci lu gën bari ndax nit ñi dañoo gën a bari alal ji gën bari mais defu ko nag alal ji dafa bari mais nit ñi dañoo gën bari mu yokk ci lu bari ba pare tabax ko def lépp léegi mu def lépp mur ak ay xeer ngir mu gën dëgër ñuy dem ba dem ba après nag ci buur yi ci la commencé mel noonu ba ni nga xam ne loolu la ñu gis léegi loolu moo doon am moo tax imaam alxaafis ne wa awwalu man zaxrafa almasaajid alwaliid ibn abdilmalik ibn marwan wa daalika fi awaaxiri asri saxaaba wa sakata kasiirun min ahli al-ilmi an inkaari daalika xawfan min alfitna mu ne gis nga euh, ni ñuy def jàkka yi lii léegi di rafetal di xool marbre yi dàq ci kaw suuf mu leer lii boo ko fi tegee ñu bari da lay fitna ndax dañuy nekk di seetu ci maar bi ak di dem di ko puukarewoo ay suñu càkk ah képp waaye yow toolu jaru wan leen ma jàkka ju mel na wala Sénégal ñaan la Afrique de l'Ouest moom jàkka ju mel nii ana andi ko mel ni mbir yi looloo tax mu jóg ñee déet jàkka bu pour loolu déedéet jàkk loolu taxu koo jóg te moo dàq tekkiwul moo ëpp ay fruits ay leer yu fay tukkee ndax jaamu yàllaay ña fa nekk déedéet ndax bu doon lool kon nga ne jàkkaa yonent mi alayhi salaatu salaam xanaa kon amu fa jàkka joo xamante ne comme li Seydina Abu Abdullah ibn euh, euh, euh, Omar radiyallahu anhu wax ci bu nekk saxiixul Buxaari rahimahullah imaamul Buxaari këne xaj yi dañ fa doon dugg kaanatil kilaabu tuqbil wa tudbiru wa tabulu fil masjid këne xaj gi ndax temps yooyu biñ ko ta waxee nii def na lu am ay porte mais amul porte yoo xam ne dañ koo def comme bunt yooyu ubbee ko tëj déedéet xaj yi dañ fa doon duggoon a génn di saw ci jàkk yi bon loolu di saw bi après am nañu loolu beneen affaire mais pour wax la xoolal ni meloon jo temps pourtant ak lëfu doon génn moo doon balluwaayu leer kon mbir mi jàkka du pour ay loolu du objectif imaam alxaafid rahimahullah ne ki nga xam ne moo njëkk def loolu di taaral jàkka yeek di orneewo jëm kanam mooy alwalid di nekkoon xalifa boobu alwalid di doomi abdul malik ibn marwan muy umay umayyaad yi waa al Marwaan nit lee di famille Marwaan ibn al-Hakam al-Walid ibn Abdul Malik ibn ibn Marwaan rahmatullahi ala al-jamii mu ne moom al-Hafiz ibn Hajar ci al-Fath wa daalika mu ne te loolu bi muy def loolu moom ndax moo ne woon xalifa temps yooyu fii awaaxiri asri saxaaba ci feewu feewu li desoon ci saxaaba yi mooy dundu ñi desoon ci saxaaba yi bariwuñ woon seen fin wu dund euh, waa léegi yow nga ne ma loolu baaxul yonent mi aleyhi salaatu wasalaam Seydina Omar Seydina Anas Seydina Abdullah ibn Abbas yooyu yëpp ñëw jaar fi sang bi wax wax loolu yëpp mu leer yow nga ne ñoom ñu ngi ko lool kii ba mu koy def fin wu dund saxaaba yi la mais lan moo tax waxuñ ko woon ne lii baaxul voilà lii may wane ne ñuy def nii baax na nga am na ne la ah xaaral wa sakata kathirun min ahlil ilm te nag bu ñépp ci noppi woona ah. li ëpp ci borom xam-xam yi daal di ci noppi muy saxaaba yooyu waxuñu ci ak seeni taalibe ngir ñaawlu loolu jëf jooju xawfan minal fitna ndax bañ fitna ndax nag lo boroom xam-xam day jauger tout le temps xool ana problème bii may bëgg régler est-ce que bu ma li ma ko nar a régler lu jur lu gën a problème bi ma nar a régler muy irtikaabu axaf darara yi dal di def li gën néew ci mooy moyen li tubaab yi naan moindre mal choisir moindre mal yi nga xamante ne nii mooy ñaari yi yépp pire nga xool euh, bi nga xam ne moo ci mooy pire yow bu la leeree ni ñii lii ñuy def garaaw na bàkkaar la mais bés bu ma jógee ngir dindi ko ça va lu gën a li ñuy def lu gën a li ñuy def boobaa dañ naan la bu ko def ñoom it loolu la woon te loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yoon di sàmmantal moo xawoon ci xaadi xaw-xaw kaw-kaw bi ñëwul kon ni mu ñëwee ci ni mu nee ci saxiix yi Seydina Anas ak euh, riwaaye Seyd imaam at bi nga xam dafa dugg ci biir jàkk yi julli ñaari ràkk ba pare yëkkati loxoom ne allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham maana ahad ne kaw-kaw bi jóge ñëw dugg ci jàkka ji julli ñaari ràkk jóg tàllal ba pare ñaan ñaan ne yàlla allahumma yow sama borom yàlla nag ma yërëm man ak muhammad di yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nag boo yërëmee man ak muhammad alayhi salaatu wassalaam sayyidina rasulillah bul alayhi afdalu salaatu wassalaam bul yërëm keneen kenn laa wax après man moom ñun daal yërëm ni ñun rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet déedéet laqad hajjarta waasi'an i eh yow tëj nga lu yaatu ga daal di limité ci ñaari nit maag yow rek nga yërmande yàlla ni mu toll bëgg ko yàlla daal yemale ko ci maag yow de déedéet ba pare ñu naan déet mu jóg tuur ndox ci jàkka ji ñëw rek summi rek di tuur ndox radiyallahu ba ñu jóg naa ko pam ci pamtee yeneen ci alayhi salaatu wassalaam pourtant da leen ne bàyyi leen la tazrumu bu leen dagg saw bàyyi leen ko mu saw ba pare ba mu sawee ba pare mu woo ko wax moom ne ko fii néegu yàlla duñ fi def lii lii wëg lii tax mu jóg tudd yàlla sant ko bàkk ko yooyu lan julli ba pare mu digle ñu indi baagu ndox ñu sotti ko ci mais saw ci jàkka ji lool du lool lool lool baax baaxul mais lan moo tax kon yonent ma sar sam ne bu leen arrêté ne bu ngeen bu gaay bi ñu jógee saxaaba yi radiyallahu nar koo pan ci pamtee duma ko mu arrêté mu leen bàyyi leen ndax xam nañ ne bu sawee benn bërëb boobaa foofu après dina neex a régler fii rek la saw ndox la ñuy jël ak sotti ci mu jeex alors que bu ñu ko naroon jàpp tàmbali na ba pare mënu la téyewaat saw bi mooy day continuer di daw ci jàkka ji fu bari tax taxaw ñoom it mën na leen a sawaale léegi nag mooy ne moindre mal bi mooy mu saw fii rek benn bërëb que mal bi gën a mooy mu sawoon foofu yëpp far sawaale leen ñoom ba pare le fait mu nekk problème ci moom ndax dagg nit ci sawam lool day indi ay feebar yoo xam ne mën na indi feebar ci vessie bi ak wàllu li nga xamante ne mooy ci wàllu yooyu ak rein yeeg yooyu kon irtigaab ah, looloo tax saxaaba yi radiyallahu anhum def moo tax xam ne euh, xalifa bi gis nga bis bu ñu fi nee naan ko lii ngay def di rafetal jàkke yi baaxul wallahi dina fi créer loolu dina indi fitna bu gën a rëy orne orne kon nag noo tax mu ne looloo tax ñu bàyyi ko xaw fan minal fitna ndax ragal fitna voilà am na nag ñu ko permet comme niñ la waxoon sànq ne imaam Abu Hanifa que ne lool bu dee dañ koo def ngir màggal jàkk ji loolu benn la mais da cay teg benn condition que ne alal jooju noonu bu mu jóge ci alalu alal yiñ koy defare ci ci trésoru julli ñi ah ah non daal boo ñëwee bay ordi gis nga même imam Abu Hanifa rahimahullah mi mi permettre loolu ne mën naa ne mooy da cay teg ay kii mooy ne il faut mu nekk loo xam ne yéene bi du pour puukare danga koy def ngir màggal jàkka ji waaye alal jooju deuxième condition mooy alal jooju bañ a jóge fan bañ a nekk loo xam ne dafa jóge ci alal ji nga xam ne waa réew mi yépp ko bokk jullit ñépp ko bokk ah non non alal jooju moom déedéet yow daal la ngay def ngir màggal jëlal sa poosu bokk nga def mais bul jël lu ñépp bokk nga daal di ko ciy def ngir lool moo tax mu ne walam yaqan sarf an dalika min baytil mal il faut pas mu jóge kon ci alalu kii bi tamit tamit am yeneen boroom xam-xam yoo xam ne ñi ko permettre dañ ne bu dee ne kër yi dafa rafet loolu waxoon nañ kër yi yépp rafet loolu euh, daal euh, aayul ñu jël jàkka yi tamit def ko mu rafet comme kër yi bu ko defee ñu bañ koo xeeb ba ñenn ñi di bañ dem jàkkaarloo naan ñoom foofu moom non foofu moom dafa salte moom ah yoo xam ne suuf la te ñun suñu kër yëpp marbre la sawaay man tàmm ma di julli ci taxaw ci suuf ak i basan yooyu quoi waaye de toute façon ala kulli xaal comme l'imam al-Hafiz wax ne tere gi daal am na yonent mi alayhi salaatu wa salaam da tere li gën daal. mooy topp li nga xam ne moom la salafu saalix yi defoon te ñoom amoon nañu bien amoon nañu alal ngir def ko ndax jamonoy Seydina Omar mais depuis ñu ubbi alal ji ni bare woon naa Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu yooyu yëpp defuñu loolu kon nag def loolu mooy li nga xamante ne nii topp de toute façon topp njàngaleem yonent mi alayhi salaatu wasalaam mu jàngale wax ko te jëf ko ñu gis mooy li nga xamante ni moo gën fopp te nag yeneen ci bi alayhi na dëgg wallahi li mu wax nii la taz la la tuz la taz sa yati zamanu ummati yatabahawna bil masajid thumma la yu'ammiruna illa qalila dina ñëw jamono joo xam ne sama xeet dañuy puukarewoo jàkkay te kat duñu ko dundal lu néew loolu moom ñaari nit taxawuñ ngir xam ne loolu ñu ngi ci ak bari leen yàlla ñu yàlla sàmm Euh, amin léegi euh, kon pare nañ ci li nga xamante ne moo jëm ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yi nga xamante ne nii euh, moo ci jëmoon léegi nag incha allah ci janaay bii di ñëw ñu gis li nga xamante ne mooy rôle jàkka ci société musulmane amaana tamit ñu waxaale tuuti ci ngëneelu ku tabax jàkka insha allah mais loolu duñ ci yàgg mais rôlu jàkka ak jàkka lan la doon jouer ban rôle la taxawe woon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba bu ko defee ñu xam ko fexe ñun suñu jàkka yi léegi ñu fexe ñu taxawe ko comme ni ko sang bi alayhi salaatu wassalaam doon ko taxawee ca jàkkaam ci ñu def ko lool te bu ñu ko xamee di ko defe noonu insha allah suñu borom dinañu ci jàppale ndax moom kat